a'uuzu billahi min ash-shaytaani irrajimi bismillahi irrahmani irrahim wassalaatu wassalaamu ala ashrafi almursalin wa imaami almuttaqiin seyyidina wa nabiyina muhammadin almabuuthi raxmatan lilaalamin wa ala aalihi wa saxbihi ajmaciina amma bacdu siiratu rasulillah alayhi afdalu salaati wassalaam jataay bii ñu génn bi àwnillaahi wa minnatihi ñu ngi woon ci mbokkaale gi nga xam ne moom la aleyhi salaatu wassalaam bokkaale woon diggante muhaajiruuna yi ak lamsaari radiyallahu anhum wa ardaahum wa anna bihim gisoon nañu defoon nañu taxriiju xadiis yooyu noonu eh, walillaahi alxamdu wal minna ñu ngi woon nag ci riwaaya imaam muhammad ibn isxaaq raxmatullaahi aleyhi riwaayam waxoon nañ la moom axrajahu balaagan rawaahu da ko soloo balaagan ci loo xam ne da ko lu mu jote ci xam-xam waaye waxul sanad bi waaye defoon nañ taxriij bi loolu génnoon nañ gisoon nañ ne moom imaam ibn isxaaq raximahullah ginnaaw bi ñu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dafa mbokkaale diggante moom ak seydina ali ibn abi taalib radiyallahu taala anhu wa ardaa mu ne axada bi yadi ali ibn abi taalibin fa qaala hada axi mu ne dafa téye loxo seydina ali ibn abi taalib radiyallahu anhu ne kii de mooy sama mbokk ginnaaw gi mu wax ñu ñeneen ñi nga xam ne moom la mbokkale bi mu agsee madinatul munawwara wa saakiniha afdalu salaatu wassalaam mu nañu wa kaana xamzatu bnu abdil muttalibi wa zaydu bnu xaarisa eh, axawayn mu ne seydina xamza di doomi abdil muttalib di bàytixu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam gaynde gi yàlla gi gaynde yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ak imaam zeyd ibn xaarisa xibbu rasulillah di soppeeb yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ñoom ñaar la boole woon ñu nekk ay mbokk ginnaaw gi mu nañu wa jaafaru ibn abi taalibin radiyallahu taala ak wa muaad ibn jabal axu bani salima axawayn mu ne diggante mu mbokkale ginnaaw gi boole ñi nga xamante ne mooy seydina jaafar ibn abi taalib ak seydina muaaz ñu ngi yemoon nag ci tarjama seydina muaaz ibn jabal ibn amr ibn aws ibn aaid ibn adi ibn ka'b ibn amr ibn uday ibn sa'd ibn ali ibn asad ibn saarida ibn yazid ibn jusham ibn al-khazraj radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu foofu lañu yemoon muy ci tarjumaam tàmbaliwoon nañ ko ba gisoon li nga xam ne moom la boroom xilyatul xul xulyatul awliya euh, di imaam abu nu'aym raxmatullaahi alayhi waxoon ci moom foofu lañu yemoon bim ne moom mooy abu abdirahman di Muaaz ibn Jabal bay wax ne miqdaamul ulamaa ainsi de lim waxoon loolu gisoon nañ ko tey nag ñu war a continuer kon tarjuma sayyiduna Muaaz ibn Jabal radiyallahu taala anhu wa ardaah ginnaaw bi nga xam ne ci lañ gis li imaam Abu Nu'aym al Asfahaani wax kanta imaam al addahabi ci siyaru alaami nubala raxmatullaahi aleyhi moom mu ne assayidul imaam abu abdirahmaan al ansaariyul xasrajiyul madaniyul badri mu ne kii de mooy assayidul imaam mooy sang bi nga xam ne sang la te imaam la ñu ngi ko ginoon a dàkkantalam bi gën a moo doon abu abdirahman al ansaar yi bokkoon ci kojuk waal ansaar al xazraji ci néegu xazraj al madani dëkkoon madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam mu ne al badri te fekke woon na euh, gazwatu badrin moom di geeru badar seydina muaaz radiyallahu taala anhu wa arda moom nag seydina muaaz ibn jabal radiyallahu anhu fekke woon na al aqaba muy aqaba yi ñu gisoon yonent bi aleyhi salaatu wassalaam fekk mu ngi woon makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takriman doon wër ci mawaasim yi ngir am ñu ko dimbali lakinnahu lam yazal yaqfu mawaasimahum yarju min allahi awnan ghayra muttasil li boroom xilaas wax radiyallahu taala an alxaaji ma an as-sayyidul an as-sayyidil xaaji Maalik alayhi ridwaanullah mu ne woon lakinnahu ndax wa jiima ashrata aaman fi quraysha sawa munaadiyan qawmahu wal qawmu fil harami mu ngi ko commencé woon ne wa jiima ashrata treize ans yoo xam ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam des bir màkkatal mukarrama di leen woo ay ñoñam di quraysh waaye wal qawmu fil harami waa Quraysh ñi ëpp ci ñoom rawatina seen kilifa yi fil xarami ñu ngi ci bañal ko ne duñu ko gëm mukk abadan ñu gëm la waaye loolu gisoon nañu ne yonent bi alayhi salatu wassalam taxuloon mu désespéré moo tax mu ne lakinnahu waaye le fait ñu nekk ci gàntal ko bañal ko ba tëdd ci nag wi waaye loolu lépp dañul moom alayhi salatu wassalam lam yazal dañul yaqfu mawaasimahum di xencu di dem fi nga xam ne fa la ñuy daje ci seen foire yi ñoom arab yi lan moo tax mu fay dem mu ne yarju min allahi awnan ghayra muttasimi muy yaakaar ci borom bi subhaanahu wa ci foire yooyu yàlla tàggatal ko fa xol yoo xamante ni nii ci ñoom lay jaarale ndimbal gi mu ko war a dimbali dimbal goo xam ne du dog ba faw Aqaba boobu noonu ba muy wër di wër ba daje waa Ansaar bañ nangul ko Seydina Muaz mi bokkoon na ci ñooñu fekk boobu jeune la woon moo tax imaam az-Zahabi ne shahida al-Aqabata shaaban amrad fekke na Aqaba yooyu yonent bi alayhi salaatu wasalaam daje woon ak waa Ansaar famina ngir tëral ak ñoom ay yoo xam ne jaayanteeg ñoom ngir ñu man koo fat fat ñi nga xam ne ñoo ko gëm ba bari dimbali ko comme ni ñuy dimbalee seen bopp seeni doom ak seeni sox moom fekke woon na ko te boobu jeune la boo xam ne amra lex yi benn fi peppu karaw newu ci woon tellement bu mu nekk jeune moom imaam Muaaz ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu ardaa eh, bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam gàddaay see madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam moom bokkoon na ci ñi nga xamante ne nii ñi ginoon takkoo ak moom ba njàngale yu bari mu jële ko ci aleyhi salaatu wassalaam maa kawnihi shabban kama qiila anifa malgré li muy nekk jeune yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi mu ñëwee madinatul munawwara bokk na ci ñi gënoon a takkook moom ba moo tax Seydina Muaad fekke na Badar comme niñ la ko waxe léegi te takkoo googu mu takkoo woon ak alayhi salaatu wassalaam tax na euh, yonent bi alayhi salaatu wassalaam seede ci moom seede yu am solo comme ni nga xamante ne noonu la ko imaam al buxaari raximahullahu daldi solo ci fadaa'ilul qur'aan na ko noonu indi na ko ci ay bërëb yu bari ci saxiix bi moom imaam al buxaari ak imaam muslim ibn al indi na ko ci fadaa'il yi ci ngëneel imaam at tirmidi solo na ko ci al manaaqib ci jaloore yi naka abu nu'aym indi na ko ci al ci xulyatul awliya yonent bi aleyhi salaatu wassalaam te xadiis bi gisoon nañ ko bi nga xam ne moom lañu doon def tarjama ibni ummi abdin di abdillahi ibni mas'ud radiyallahu ta'ala anhu wa arda yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne xudul qur'aana min arba'a min ibni mas'uudin fa bada'a bihi wa ubayyun min min ibni mas'uudin fa bada'a bihi ci benn riwaaya wa ubayyin wa mu'aad ibni jabalin wa saalimin mawla abi xudayfa seydina abdullah ibni amr ibni al-aas radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma mu ne moom dégg na yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ne xudul qur'aana min arba'a jël leen alxuraan xam-xamu alxuraan ak alxuraan jële leen ko ci ñeent di wax ak saxaaba yi radiyallahu taala anhum wa ardaahum allahu akbar yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ni diw jële leen ci moom alxuraan ñeent ñii allahu akbar ñun nag lii lu rëy rëy rëy bi la saxaabatu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam wa radiyallahu anhum ni ñu baree woon mu ne jël leen alxuraan ci ñeenti ñi moo tax am na ci benn riwaaya Abdullah ibn Amr ibn al mu ne moom déppi boobu la bëgg ñii ba mu déggee lool non da leen a sopp Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu ndax li yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax ne yéen saxaaba yi radiyallahu anhum wa ardaahum xudul qur'aana jël leen alxuraan min arba'a jële ko ci ñeent min ibn Mas'udin jële leen ko ku njëkk Abdullah ibn Mas'udin radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah moom gisoon nañu mooy kan mu ne wa Ubay ak Ubay Seydina Ubay di Ubay ibn Ka'b moom gisaguñu incha allah dinañu ko gis bu ñu àggee ci ay mbiram eh, al ansaari radiyallahu ta'ala anhu wa arda mu ne wa Mu'adh ibn Jabal ñetteel ku ngeen di jële ci alxuraan muy Seydina Mu'adh ibn Jabal mu boole ko ci liste bi ki mujj gi mu ne wa saalimin mawla abi xudayfa ak saalim nekk kiy nekkoon jaati gém di abu xudayfa radiallahu taala anhuma wa ardaahuma seydina muaad radiallahu anhu dafa bokkoon ci ñi nga xam ne ñoo mokkaloon alxuraan ci saxaaba yi te ñoo ñu bariwuñoon jamono yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi muy dund laata muy génn àddina moom Seydina Mu'aaz radiyallahu dafa bokk ci ñi nga xam ne ci saxaaba yi ñoo mokkal alxuraan moo tax mu wax leen lool jël leen alxuraan ci ñeenti ñi eh, Seydina Anas radiyallahu taala anhu mu ne ci xadiis boo xam ne bu wér la mu ne jamaa alqur'aana ala ahdi rasulillah arba'a kulluhum min al ansaar ubay ibn ka'b wa zayd ibn haritha wa zaydun wala zayd pas zayd ibn haritha wa zaydun wa muaaz ibn jabal wa abu zaydin ahadu umumati zayd bi mooy zayd ibn thabit zayd ibn thabit mi nga xam ne moom la seydna abu bakrin radiyallahu anhu daal di woon chargé ngir mu dajale alxuraan Allahu akbar maa a'zamahu min amal ana lu ko gën a rëy ci tâche bu nit mën a def akbar moo tax mu ne ma bu ngeen ma santoon lii ngeen ma sant bu ngeen ma santoon ma yëkkati montagne yi sax looloo gën a woyof ci ma dajale alxuraan ñooñu ñoo xamoon lan mooy alxuraanu rabbil alamin lan mooy alxuraanu yàlla ci boppam alxuraan mooy lan kon Seydina Anas radiyallahu anhu mu ne jamaa alqur'aana dajale na alqur'aan ala ahdi rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam mu ne dajale na alqur'aan mooy takk na ko mokkal na ko fekk yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ngi dund arbaa ñeent ñoo xamante ni kulluhum min al ansaar ñoom ñépp ci lansaar lay bokk di waa ahlul madina ala saakini afdalu salaatu wassalaam mu ne ubay ibn kaabin kenn ki ci njëkk mooy seydina ubay ibn kaab wa zaydun di zayd ibn thaabit radiyallahu anhuma mu ne wa muaad ibn jabal ak seydina muaad ibn jabal wa abu zaydin ak abu zayd ahadu umumati moom seydina anas mu ne kenn la ci sama baay tix yi abu zeyd boobu radiyallahu taala waaye yonent bi aleyhi salaatu seede yooyu mu seedeel jabal muy wax ci xadiis boo xam ne imaam ahmad ibn hanbal naka noon imaam at-tirmidhi raxmatullah aleyhim naka noonu imaam ibn maaja soloo na ko ci muqaddima bi sa mooy sunanam abu nu'aym imaam abu nu'aym ak imaam ibn saad ñoom ñépp soloon nañ ko ci sanad boo xam ne bu wér la ñoom ñu ngi ko jële ci seydina anas radiyallahu taala mu yëkkati ko mu ne arhamu ummati mu ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ay wax arhamu ummati bi ummati abu bakr mu ne ki gën yërëm xadiis bi gisoon nañu ko boo fàttale koo gisoon nañu ko Euh, xadiis bii nii jot nañ ko fi gis yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne arhamu ummati bi ummati abu bakrin radiyallahu mu ne ki gën yërëm samaw xeet bokk ci sama xeet ñi gën a ki gën yërëm samaw xeet te bokk ci sama xeet man aleyhi salaatu wassalaam mooy abu bakrin waaw akbar moo tax bi aleyhi salaatu wassalaam génnee àddina kaana aban li ummatihi aleyhi salaatu wassalaam moo nekkoon bàyyi ñépp jamono jooju nga xam ne il suffisait d'un faux pas umma bi tasaaroo communauté bi tasaaroo faux pas bu ndaw communauté bi tasaaroo mu dajale leen dajale ñépp ba ni nga xam ne noonu lay génne àddina daal di jox xilaafa gi seydina Umar ibn al-Khattab comme ni ñu ko gisoon ci tarjumaam moom radiyallahu taala an as-Siddiq wal Faaruq mu ne ki gën a samaw xeet ci samaw xeet Abu Bakrin mooy seydina Abu Bakr mu ne wa ashadduha fi diinillahi Umar ki nga xam ne nag moo gën tar gina dëgër ci diine ji mooy Seydina Omar ibn al moom mooy azima la jële mbir mi mooy ne fi mu ko moo tax Seydina Omar ibn al-Khattab bi alayhi salaatu wassalaam ne bu masow na bu sa euh, idaara ash-shaytaanu Omar bu ko gisee mu dugg benn benn boulevard wala benn yoon quarante jours seytaane du jaar foofu waaw akbar tellement ni mu tare woon ci diine ji mu nekkoon amu ci woon sentiment wu dara moo taxoon mu ne woon alayhi salaatu Badar gis nga prisonnier Makka yi Quraysh yi man li ma gis mooy ñu jox ku nekk ñu xool ku nekk ki nga bokkal ki nga bokkal ci ñoom nga dagg baat bi nga rey ko ba ñu xam ne ñoom kuffaaru Quraysh yi ñun sans complaisance amuñu benn passion benn ay jaaru cofeel wala dara lu ñuy am ak ay yéefee ba ñu xam ni fii noonu lay deme ñu rey leen man loolu laa gis ba mu ko laajee abeem dana man li ma gis mooy ku nekk ñu xool kan mooy sa mbokk moo xam sa baay lañ jàpp jullit bu ñu jàpp baayam mu doon doon xeex bokk ci ko faar yi Quraysh ni ñu jox la jaasi nga dog sa bokk baay bu ko defee ba kuffaaru Quraysh ni bu ñu yëgee loolu dinañ xam ne ñun nekkuñu fi di di di di di di di di tergiverser ba di am ak ñoom benn compassion ndax mu ne wa ashaddu fi diinillaahi Umar mu ne wa asdaquha ki ci gën a dëggu nag ci ak kersa Usmaan Usmaanul Mi'taa akbar muy Seydina Usmaan ibn Affaan alayhi ridwaanul mannaan moom Seydina Usmaan moo ci ginoona bari kersa te loolu waxoon nañ yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee woon na lan moo tax duma euh, ruus koo xamante ne tastaxyi minhu lmalaayika malaaka yi dañu ko ruus loolu la tontoon sayyidatu sayyidatu Aïsha radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha mu ne wa a'lamuhum bil xalaali wal xaraami Mu'aaz mu ne nag ki nga xam ne moo leen gën a xam alxalaalu wal xaraam loolu mooy fiqh loolu mooy li ki leen gën a xam lu dagan lii dagan naam lii xaraam na kooku nag mooy sayyiduna Mu'aaz ibn Jabal Allahu akbar Allahu akbar wala seede bi réy na kii leen gën a xam xalaal ak xaraam mooy sayyiduna Muaaz ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa eh, mu ne wa afraduhum ki leen gën a xam nag affaire u miraas mooy Zayd radiyallahu anhum ba ni xadiis bi jeexi tudd Seydina Ali ibn Abi Taalib moo leen gën a lan xam lépp loo xam ne moo jëm ci àtte aqdaahum ali waaye mu ne wali kulli ummatin amin wa aminu hadhihi al abu ubayda mu ne nag xeet wu ne nag am na nag koo xam ne ah mooy amin bi moom li ñépp wóolu mooy rasul umana kooku mu ne nag wa aminu hadhihi al umma moo tax képp ku ko doon rek ci moom nga moom mooy aminu umma bi par excellence muy kan abu ubayda amir ibn al jarrah radiyallahu ta'ala anhu wa arda kon gis nañ seydina mu'adh yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na wa a'lamuhum bil xalaali wal xaraami mu'adh ki leen gën a xam lu dagan ak lu xaraam mooy sayyiduna Mu'aaz ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa naka noonu imaam Abu Nu'aym soloona ak imaam ibn Sa'din naka noonu imaam Ahmad ibn Hanbal daal dina koy solo raxmatullaahi ala al jamii yonent bi aleyhi salaatu wassalaam seede boo xam ne seydina Umar ibn al moo ko seede ci seydina Mu'adh ibn Jabal loo xam ne seydina Umar nee na moom moo ko dégg ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ndax seydina Umar ibn al bi muy génn àddina dane dañ ne ko euh, ana man istaxlafta ala ummati muhammadin alayhi salaatu wassalaam ana kan ngay def mu wutu la ci xeetu yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy mu nekk njiitu julli seydna omar bnu alxataab radiyallahu anhu mu ne law adraktu muaadan summa wallaytuhu summa laqiitu rabbi mu ne man de bu ma fekk boobu jam nañ ko abu lu almajusi comme ni ñu ko gise woon alayhi min allahi ma yastaxiqu jam nañ ko ba mu nekk ci lalu sukuraatam ñu koy laaj seydna omar de ne law adraktu muaadan bu muaad ibn jabal fekkoon mu ngi dund de ndax fekk na seydna muaad génn àddina moom moo njëkk génn àddina seydna omar ibn al bu ma fekkee woon ne Seydina de bu ma ko bu doon mu ngi dund jamono jii summa wallaytuhu ma def ko mu jiite nit ñi comme ni ma Seydina Abu Bakar def am na ci yeneen riwaaya dafa tudd ay nit boole ci Seydina Muaaz ne Seydina Muaaz ak Seydina Abu Ubayda Aamir ibn al-Jarrah ñooñu moom bu ma ci amoon kenn dama koy def mu jiite nit ñi mu ne bu ma fekkoon Seydina Muaaz ma def ko mu ne ko mu jiite mbir yi après man summa laqiitu rabbi ginnaaw gi ma dajeeg sama borom bu ma génnee àddina man Umar ibn al-Khattab radiyallahu ma laaj ma ma ne ndax yàlla ñépp lay man istaxlafta ala ummati muhammadin moom Seydina Omar mu nekk ci lalu sukuraatam naan ay bu ma fekk bu doon de Muaz mu ngi doon dund ma def ko mu jiite nit ñi bu ma génnee àddina nii dem ci sama borom mu ne ma ana kan kan nga teg ci kaw ummatu muhammadin alayhi salaatu wa salaam kan nga def mu wutu la mu wutu la ci xeet bi Seydina Omar nee na la qultu waat naa ne kon bu boo konoonte kon dinaa ne dinaa tontu boroom bi ne ko sami'tu nabiyyaka wa abdaka alayhi afdalu salaatu wa salaam yaquulu ya'ti Mu'aaz ibn Jabal bayna yaday al-ulamaa bi ratwa mu ne bu ma defoon loolu ñëw ci borom bi mu laaj ma ne ma ana kan nga def mu wutu ci xeet yonent bi alayhi salaatu wasalaam sa ginnaaw dama naan ko man di dégg naa sa sa yonent sa jaam bi alayhi salaatu wasalaam yaquulu man ibnul Xattaab dégg naa moom alayhi salaatu wasalaam ne yati Muaaz ibn Jabal ne Seydina Muaaz ibn Jabal de dina ñëw bayna yadayil ulamaa yawmal qiyaam dina ñëw nekk ci kanamu ci kanamu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim moo tax ane la imaam ibnu Nu'aym li mu waxoon ne miqdaamul ulama du loo xam ne dafa toog rek di ko wax waxoon naa la xadiis la xadiis baa ngoo yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo ne ya'ti Mu'aaz ibn Jabal bayna yaday al ulama nekk ci kaaw képp kuy boroom xam-xam boroom xam-xam yépp cortège boroom xam-xam yi kiy nekk ci kanam mooy Seydina Mu'aaz ibn Jabal Allahu akbar cortège boobu nag yàlla nañu ci yàlla boole ndax ñooñu ñooñu ñi nga xam ne ñooy warasatul anbiya ñooñu mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo doon dëgg dëgg dëgg dëgg yonent yi alayhimu salaatu wassalaam mooy al ulama comme li yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne al ulama warasatul anbiya ndax yonent yi kat lam yuwarrisu dinaar dirhaman wala dinaara waaye lii nga ñoom du ñu ñoom bu génnee àddina yonent yi alayhimu salaatu wassalaam bu ñu fi newatul di dund comme ni ñu doon dunde comme ni bi ñu fi newee ngay dem seen kër di leen fekk ñuy nelaw léeg-léeg nga xaar leen wala yooyu wala ñu nekk fii ngeen di ànd comme noonu ni ñu ko doon defe ñépp ñépp ba ñu génnee àddina loolu seen ginnaaw bàyyi fi ay ay dollar ak dalasi bàyyi fi diinaar du wàllu xaalis boo xam ne ci or la waaye bàyyi wuñu fi li nga xamante ni mooy yi nga xam ne argent bàyyiwuñ fi lool du lool lañ leen di doon waaye ñooñu mu ne xam-xam lañ leen di dool doonne fa man axadahu axada bi xadin waafir képp koo xamante ne nii nag jël nga ci loolu mooy ndooneewu yonent yi alayhi salaatu wassalaam loolu tax imaam Abu Hurayra radiyallahu anhu dafa mas a euh, jóge ci jàkkaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam fekk ci jamonoy e, boobu yonent bi alei salatu salaam génn na àddina mu fekk ñëw ci marché bi fekk fa nit ñi di di ci commerce yooyu mu ne laa ilaha illallah nit ñi ñu ngi ca jàkka di séddoo ndonoog yonent bi ndono ndono yonent bi alayhi salatu wassalam héritage yu yonent bi alayhi salatu wassalam lim bàyyi nit ña bàyyi yaa ca jàkka ñu koy séddoo gaa yi njëkkante gaaw dem ci jàkka ji fekk fa boroom xam-xam ni ñuy jàngale ahadisu alayhi salatu wasalaam ñuy jàngale xadiis yonent bi alayhi salatu wasalaam ñëw na ko mais Abu Hurayra ana li ngay wax mu ni lii lii mooy donal yonent bi alayhi salatu wasalaam mooy xam-xam bii waaw akbar waaw akbar ak tarbiyatu bil hadath wan leen mbir lii la action ne ni nii la lii mooy doon moo tax mu ne yonent bi alei saatu ne képp ku jël xam-xam boobu ku ci téye kooku moom téye na par bu rëy rëy rëy cër bu rëy rëy la téye yàlla ñu ci yàlla maya maya maya may ndax xam-xam bu doy waqul rabbi zidni ilma foo tollu del wax yàlla yokk kon yonent bi aleyhi salatu wasalaam nee na Seydina Omar Seydina Muaad moom day ñëw Euh, ci kanamu boroom xam-xam yi bi ratwa mooy xaw xasa mooy niñ leen di jiitoo comme foo xam ne mooy ñi topp ci moom ñu sës ci moom après bu jiitoo ci cortège bi ñooy du cortège bi comme manifestation yi ngay gis da nga xam ne même bu dee am na ku jiitu gars yi presque ñoo bokk fu nekk rek ñoom ñëpp ay doxandoo noonu euh, tem ñuy lóngoowante mais moom moo leen di jiitu ñi topp ci moom dëgg rëkk mooy ne seen distance ak ñu topp ci moom mooy boo jëlee aw xeer sànni fi muy dal noonu la leen rawe wala boo nga jël ab kii xeej xeej sànni fa muy dal lu toll wala boo xoolee fa sa bët di yem waaw akbar kon de loolu mooy Seydina Muaaz ibn Jabal radiyallahu anhu ah. kon gis nañ ne xoola xam-xam bi mu jële ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam xam nga ni lii du lu tuut li tax euh, mu seedeel ko lii lépp waaw moom nag Seydina Muaaz radiyallahu anhu ci taqoo bu mu taqoo woon ak alayhi salaatu wassalaam xadiis boobu noonu nekk ci saxiixay ni yonent bi alayhi salaatu seydina Muaaz ne dama mas a nekk ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam ala ximaarin ci mbaam yonent bi alayhi salaatu wassalaam rusul ci tey rusul woonu yéeg mbaam mu ne kuntu radifa rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ala himar mu ne dama mas a nekk yonent bi alayhi salaatu salaam bu doon tey mooy li ñaan supporté nga toog nga yéeg ciw fas comme ni borom moto bi yéegi ci moto teg nekk ci kanam am kum teg ci ginnaaw comme noonu ñu def noonu ci fas wi ci mbaam wi mu ne dama mas a nekk ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam am na boo xam ne da li dox sama diggante moom mooy teg gi mooy kii kii da ngay xam nga fas da ngay teg looy ak teg gooy teg ci ndig bi mu ne lool moo nekk sama diggante moom mu nekk ci ginnaaw nee na ñuy dox ba ci yàgg yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ma yaa Mu'aaz ibnu Jabal mu ne ko labbayka labbay labbayka wa sa'dayk yaa rasuulallah mu ne ko yow yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñu yéeg ci mbaam di dem mook Seydina Muaz Allahu akbar yal nañu yonent bi alayhi salaatu wasalaam supporté noonu ba ba ba ba fépp fu mu di nekk ndax suñu boroom nee woon nañu wa'lamu anna fiikum rasuulallah noo aay bii moom noo aay bii aay bii aay bu gaaw la moo tax alayhi salaatu wassalaam du koo xam ne dañ koo tëj ci xabru rek fala ne moom du moom moom moom moom foofu féfini déedéet te loolu gisoon nañ li koy dëggal bi ñuy gis Isra wal gis gi mu gis Seydina Muusa ibn Imran alayhi salaatu wassalaam bi nga xam ne ci la nekk ca xabroom di julli ba bàyyi mu romb ko baytul maqdis dem baytul maqdis fekk ko tamit ci kaw lan moo tax mu nekk xabroom di julleek yooyu mooy ne ñoom nekkuñu foofu luñ leen a tëj c'est fini moo tax suñu boroom ne waalamu ay jullit ñi xam leen waaye am na fiikum ko dëgg dëgg mu ngi seen biir rasulullah ndaw yàlla li waaw akbar mu ngi ñun lion gii Indonésie waalamu xam leen ne anna fiikum que mu ngi ci seen biir yéen jullit ñi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yàlla na nag yàlla def ñun moom mi nekk ci suñu biir ñu fexe ba di ko man di laaj suñuy laaj mu ñuy tette ci lépp lu ñuy def wa ma nag ala bi aziz loolu jafewul yàlla yàlla liy mbir yi ci loxoom la ne moo koy jox ku ko neex day maye rek moo tax moom alay saatu saam ne leen bu ngeen di laaj yàlla ñaan leen ko firdaws mais man daal àjjana daal moom bu ma ci duggee ci kaaf ya sax baax na déedéet nit da ngay ñun daal loolu la ñaan amin kon Seydina Mu'aaz ibn Jabal yonent bi ko yaa Mu'aaz Jabal mu ne labbayka ya rasulallah wa sa'day mu wuyu ko wuyu naa la yow yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñu doxaat ba ci yàgg waxul mu woowaat ko yaa Mu'aaz ibn Jabal ne ko eh Mu'aaz ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah wallahi huwa akbaru min al jabal moo gën a rëy montagne Seydina waaw mu tontuwaat ko ne ko labbayka ya rasulallah wa sa'dayka wa ma qaal mu ne ko wuyu naa la yow yonent bi alay yow ndaw yàlla li taw pare naa ngir déglu li ngay wax ñu demaat tuuti yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko yaa Mu'aaz ibn Jabal woowaat ko ñetteel bi yoon ne ko yow woo naa la yow Mu'aaz ibn Jabal radiyallahu anhu mu tontuwaat ko ne ko labbayka ya rasulallah wa sa'dayk daal di koy tontu Allahu akbar yonent bi aleyhi salaatu wassalaam door koo wax loolu gisoon nañ ci saxiix imaamul Buxaari seydina xadiisu seydina Jaabir ibn Abdillah radiyallahu anhu mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bu doon wax benn mbir da ko doon répété ñetti yoon moo tax yaay Aysa radiyallahu anha ne woon ba ko naa bu Seydina Abu Bakr Abu Hurayra radiyallahu anhu doon laaj ndax est-ce que du bu waxoon ay xadiis ba pare day doon wax comme que néegam ci foofu la ne woon ci minbar bi noonu ci côté bi da doon laaj ne ko ndax lii du lii ma wax du yonent bi alayhi salaatu wasalaam ko wax benn bi yaay Aysa da da fekkoon mu nekkoon ci ay jaamu yàllaam bi mu paree fekk mu dem mu ne bu ma fekkoon dinaa ko ne waaye yonent bi alayhi salaatu wasalaam doonul woon sarde affaire yi nii mooy di mooy comme si comme ki nekk amphithéâtre na ko xam prof bu toog di wax noonu gars yi di bind saa muy nekk di répété mu ne moom mu ne yonent mi alei saatu salaam nag doonu loon def noonu moom dafa doon répété mbir yi mu woo ko ñetti yoon loolu sunnaam la woon ci façon ni muy waxe ndax li muy wax dafa bari solo te nit ñi dañ koo war a takk te ñépp yemuñu am na ñoo xam ne wax bu ne dee lu ñu dégg tey buñ déggoon discours quatre heures de temps léegi mokkal nañ lépp man koo tariwaat ba waa ji doon def discours bi nga am na këyit lay doon day waaru noonu la ñoo imam chon ba yemoon bi meloon moom mi ne masuma jël lu ñuul di ko bind ci lu kaw lu te kenn masula wax manaan ko répéter ndax loo wax mokkal naa ko nga gis ñenn ñi moom bu ñuy liir bañ a mokkal deux pages yi lu ñu ñu tegu seen bët ñu mokkal ko comme ñoom imaam Shafi'i rahimahullah da ngay nëb doon nëbb benn benn partie bi ba xool bi ni ñu ko xoole photographie nañ lépp ci seen xol xel seen xol loolu nag bu fi kenn naan affaire yi loolu kii rek la mooy ne dañoo setoon ci bàkkaar rek shakawtu ila waki'in su'a hifzi fa arshadani ila tarkil ma'asi wa arsh wa allamani anna al-ilma nuurun wa nuurullahi laa yu'taahu laa ya laa yu'taa li laa yu laa ya laa yu'taa li aasim mu ne man imaam Shaafi'i moom dafa amoon problème mu mokkala ah. moo tax problème mu mokkal bul toog rek ni man dama am problème mu mokkal léegi doo ko fexee faj comme man ni may def nga xam ne man damay toog rek man moom moo laa def man moom sama bopp bi dafa fënax mokkal dara laa ci manul waaye du ah ah du ma def benn defuma benn effort ngir loolu de mais loolu moo jaaxle man sama doomu jamono man looloo ma jaaxal man sama bopp damay xam ne lii problème la mais du ko faj te kat xam naa liñ koy faje mooy bàyyi mooy rek voilà suñu mooy bu bari bi ma newee ak ñi ñu bari ci ñi dul mokkal am na ñoo xam ne rek yàlla noonu leen bindee ñu sell lañu mais yàlla dafa def ñoom du mokkal lu kii ñooñu woo taxul ñuy wax lii généralité lañu mais ëpp mooy yàlla la mu ne bi ma demee wax ko sama sëriñ di Waki' al-Kufi rahmatullah yi nekkoon sëriñu moom gis nañ ko fi ah bu bari Seydina Waki' rahmatullah alayhi wax ko ko njàmbat ko mbir mi li mu ma wax damaa digal daal di may diile ci ne ma li ngay def mooy da ngay bàyyi mooy yàlla. ndax kat xam-xam leeru yàlla la leer la boo xam ne yàlla du ko jox mooy kat mooy xam-xamu diine nii surtout yàlla du ko jox ay ak moykat mooy il sa xol laat mais loolu ñun xam nañu ko waaye bon euh, ndax jëf bi c'est là où le bas kon mu ne Seydina Muaad radiyallahu taala wa ardaa bi mu ko woowaatee ñetti yoon ne ko ndax xam nga maa xaqullahi ala al ibaadi wa maa xaqul ibaadi ala allah yonent bi ne ko bi mu ko wuyoo woo ko ñetti yoon mu daldi koy wuyu mu ne ko est xam nga ana lan mooy euh, àqu yàlla ci jaam bi ci jaam yi ak lan mooy àqu yàlla jaam yi ci yàlla Seydina Muaz ne allahu wa rasuluhu aalam yàlla ak yonentam alayhi salaatu wassalaam ñoom ñoo xam mbir mi man de xaw ma mu ne ko xaqullahi ala al àqu yàlla bi nga xam ne moom la obligation la ci jaam noddu jaamam bu ne mooy bu ya'buduhu jaamam yi daal di koy jaamu wala yushriku bihi shay'an mooy ñu jaamu ko te duñu ko bokkaale kenn wala lenn wala dara muy jóome ci lan tawxiidu rabbil alamin wéetal borom bi subhaanahu wa ndax moom kat laa nidda lahu wala lahu kufuwan ahad moom nag yàlla nag amul dend te amul maas amul ku koo xam ne day day biirante moom bañ kon mu ne àq moo tax lo yii nag boo ko comprendre euh, problème wu gars yi nga xam ne ay jullit lañu sax ñenn ñi sax dem ba euh, ñu ne sëriñ lañ ndax no ni ñu sant ak wala bopp ñoom ñu improviser seen bopp sëriñ wala boroom xam-xam am na ci ñoo xam ne ñoom dañu am problème ak yéeféer buy yéeféer boo xam ne gis nañ ci biti ñu day def lu baax lu bari di def ay action action de de bienfaisance ak yooyu dee ñu ne kii safara la mais loolu ñoom da lay jaaxal mais lan la lay jaaxal pourtant boo xamee liy jaaxalul te xaw ma sax lan la leen di jaaxale ginnaaw suuratul bayyina innal ladina kafaru min ahlil kitaabi wal mushrikiina fii naari jahannama xaalidiina fiihaa abada loolu kay leer ñi nga xam ne ñooy mushrikuuna yi di bokkaalekatu yàlla yi polythéistes yu mag yi min ahlil kitaab yi bokk ci les gens du livre te daan gars yi naan juif ak chrétien dañ dem safara moonu góom moom bëgg rek li jalo xaw ma lan lan musulman kii christianisme ak musul musulman mais ñun waxuñ yooyu lu ñuy dialogue sax yàlla li wax dafa leer ñi nga xam ne dañoo ay bokkaalekat lañ te bokku ci ahlul kitaab yi waa gens du livre muy juifs et yi yi wal mushrikiin ak polythéistes yi ci païens yi paganistes yi gaa yi nga xam ne ay pa ba ñoom ñoom le paganisme la ñuy jaar mu ne gaa yooyu fii naari jahannama biir safaraw jahannama la ñuy nekk xaalidiina fiyaa fa la ñuy béel abadan ba faw duñu fa génn loolu boo xamee ne lan moo leen fa dugal ndax xaqullaahi bii lañu joxul lañu lañu lañu lañu lañu sànni mooy jaamu yàlla te doo ko bokkaale dara loolu mooy xaqullaahi ala al ibaad an ya'buduhu wala yushriku bihi shay'a ñu jaamu ko te du ñu bokkaaleeg moom dara dara dara dara ak kenn ak lenn bu waay màgg màgg màgg màgg nag ba nga ne ah moom nag euh, moom sax man nañ ne léegi moom mook yàlla moom daanaka euh, yàlla balaa def du def dara loo xam ne waa ji d'accord déedéet loolu dalul teggin sax ak sa borom nan la nit bi mën a waxeloo jaam nga bëgg koo yemaleeg borom déedéet yemuñu kon loolu la wax mu ne ko léegi nag kantaa àqu jaam ci yàlla buñ nee àqu jaam ci yàlla la tekkiwul ne du du sens bi premier partie hadis bi am mooy xaqul laahi ala al ibaad loolu obligation la alors que buñ la nee xaq mooy ci bépp jaam nga jaamu yàlla te doo ko bokkaale moom dara ay ya'budu xam nga luy ibaada tariqun muhabbad mooy yoon woo xam ne dañu koo joggee joggee joggi mooy danga naan nemm yow ci sa kanamu borom comme yoon wi nga xam ne dañu ko xàll wi nga xam ne dañu fas yi dañu ko jéggee jéggi àll bi nawet bi da gis côté yoo xam ne moom lu mooy fas yuy daw di jaar loolu moom lu nawet bi naat naat naat lu mu taw taw noonu pluie luxuriante dëkk bi euh, euh, dara bi ak caawa mi foofu du am ñax ndax lan fas yi ak mbaam yi ci lañuy jaar di ko dëgg saa su ak fi nit ñuy jaar nga gis foo xam ne am ñax la nga gis foo xam nit ñi dañ koy dañ koo defu yoon xàll ko di fa jaar foofu nu man ni mel du taa ndax la du am ñax ndax nit ñi gis nga loolu ñu koy jongee noonu ba nga xam ne te du rébellé wu mukk ni lan moo tax ngeen may jongi ba man manuma verbe comme sama sa ñi nekk sama wet jaam noonu ngay mel ay ñaabu duub ngeen jaamu yàlla te bu ngeen ko bokkaale am na ñoo xam ne ñoom ñu ngi jaamu mais dañuy bokkaale ñoom yéetal yàlla lañ manu il faut ñu am luñ ko bokkaale su ñu diw nag moom am na ci part yoo xam ne kenn mënu ko yàlla mënul def dara sa loolu dëgg loolu loolu loolu loolu te te yàlla nee na man maa gën a doyloo surakaa yi ñu meen may boole ku ma ku ma boole lenn rek ma bàyyi ko lool nga ko demal ak sa loolu nga may boole ndax yàlla dafa fiir ak fiiraageem mooy bëggul kenn di ko bokkaale kenn wala lenn ci njaamu gi nga xam ne c'est exclusivement réservé à Allah azza wa jalla léegi nag loolu bokkul ak beneen partie bi mooy wamaa xaqul euh, euh, ibaadi ala allah loolu nekkul ne jaam yi dañoo am obligation ci yàlla mu def li yàlla kenn tënk ko ci dara fa'aalun lima yurid mooy def lu ko neex képp ba fi am te moom lay def kenn mënu ci dara te kenn du weñ loxoom ci dara amul kenn koo xam ne mooy taxaw forcer yàlla wala tax lu yàlla namoon ne lii way am kooku ne ko du fi am fa'aalun limaa yurid buur yàlla daal mooy aji defaa kon na limaa yurid li ko soob képp ko fiy am nguuram gi mais li ko neex rek ka fiy am point barre ku mu neex lakal hamd ku mu neex daal yaa ngi ci lu baax ku mu naqari nag mooy yow day yokk sa ñaawaay te tamit boo continuer ci loolu ba dee dalay buggal kon obligation wa maa xaqul wa xaqul ibaadi ala xam nga dafa am lu muy war a defal jaam boroomam ki ko moom di ko liggéeyal di ko defal la mais est-ce que man nañoo taxaw ne euh, léegi ki ko moom tamit moom da am obligation envers esclave bi mu defal ko li loolu amul esclave day am sax salaire amul salaire amul neexal tout dépend ci ki ko moom bu ko neexee mu liggéey loo ko vingt quatre heures sur vingt quatre ta du ko jox dërëm loolu bu dee ci nit ñi la xalaatal ki nga xam ne nag moom moom moom ñi créer leen jëli leen ci loo xamante ni mooy nekkuñu woon dara kon mu ne àqu euh, jaam yi ci yàlla lool tekkiwul nañoom dañoo amul àq ci kaw yàlla que par walla léegi ñoom buñ defee li for par yàlla def li ay man nag woor naa ba kii non yàlla waxoon na euh, euh, saw mu moo ko mooma te moom moo koy fay kon nag woor naa trente jours damaa xiif été bu metti bii nga naan la xiif bopp ba léegi lekkuma naanuma kon nag woor na téye sama bopp kii non non moom moom foog mu fay ma ah, ah non moo la ne yàlla nangu na te nag yàlla xam na ne suñu jëf yu bari bu ñu ci génnee sellal sellal daanaka du am sax ndax kat sellal la amru rabbi min ashabil umuri li sëñ bi waxoon ci wax ci ci masaali allahu akbar gis nga sellal waat naa ko ci sama waat naa ko la amru rabbi waat naa ko ci dundu borom bi nga xam ne moom du jeex bu yàlla moom dundam amul fu mu amul fu yem min ashabil umuri waat naa ne man euh, Cheikhul Xadim radiyallahu anhu lool bokk na ci li gën a metti ci mbir yi mais def jëf yoo xam ne mooy daray daray keneen lépp c'est yàlla noo waxuma nag ay ay ay ay ay taxaw naan man lii moom man moom sama xel dafa sellu voilà man lépp loolu taxul may wax loolu moom taxul loolu foog naa ñépp euh, comprendre nañ ne loolu taxul ñuy wax parce que ad-da'awi moom wootewu loolu tekkiwul lu bari sa n'engage que ñi nga xam ne ñoo leen di jéem a gëm woote woo woote woo moom amul benn njariñ moom voilà moo tax lu jafe la moo tax mënoo ne yar def naa lii par force yàlla yàlla moom gis nga jaam ñépp yow mal bu leen neexoon jël dugal safara kenn lu taxaw ne ko pourquoi ndax kat yàlla yéen lañuy laaj yéen jaam yi ñun jaam yi lañuy laaj lu tax mais yàlla kenn bu ko laaj lu tax te moom la te laa yuxliful mi'ad lu mu digee nag dina ko def mu ne kon mu ne Seydina Mu'aaz moom alayhi salaatu wassalaam est-ce que mu ne ko àqu jaami ci yàlla mooy loo xam ne yàllaa ko def noonu rek ne moom moo ci jël ah moo ne lii lu ma jël la pour képp ku ma defal lii ma defal ko lii loolu rek la loolu rek la ci coobareem rek la ne pas ci jëfu kenn ndax ki ki ki nga xam ne day jeex kooku manula manul manul di di déterminer ki nga xam ne du jeex jaam yi dañuy jeex du kooku kuy jeex te am na jamono amul woon du kooku mooy ñëw di jéem a déterminer jëfu koo xamante ne wala ay namm namm borom bi nga xamante ne nii moom moo créé kooku talaata muy nekk mu ngi fi woon te kooku jóge dina fi jóge moom mu ndes fi di nekk ndax moom alxayyul qayyum kon mu ne ko àqu li yàlla jël ngir képp koo xam ne jaamu nga ko comme li wax fee àq bi nga xam ne loolu moom la am ci kaw jaam ne mu ne mooy mu bañ leen mbugal mu bañ leen a mbugal bu dee ne bokkaale wuñu ko Seydina Muaz radiyallahu anhu nee na mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam afa ubashira an naas ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndax mu bégal nit ñi wax leen lii nga ma wax yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko déedéet ndax boo leen ko waxee kat dañuy bàyyeeku dañuy bàyyeeku dootul jëfati dara ndax am na nit ñoo xam ne ñoom yenn yi bu ñu ko xasee xam en ah ku nekk comme xadiis yi naan yonent bi alayhi salaatu wassalaam man qaala laa ilaha illa daxalal janna ku wax laa ilaha illa allah rek dugg ngaa jëm am na gaa yoo xam ne gis nga boo leen waxee loolu te leeralu leen mais dañuy ña mooy àgg nañu ci laa ilaha illallah dem di defe lu leen neex xas nañ koo wax di defe lu leen neex mooy seen impunité te nag lool bu ñu ko defee alxude ndax wala ya'manu makrullah makrallahi illa al qawmul fasiqun gaay kàccoor yi génn topp kàccoor yi dëgg mooy ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy am kóolute ci pexe yàlla yow nekk julli sax kan moo la na ci ngay ci ngay dee ñaata ay ñoo xam ne dañu gëmoon seen instant yu mujj ñu weddi waaye ñaata nga gis ñoo xam ne gëmuñu woon dara seen dernier instant ñu ñu ñu gëm comme li yonent mi alayhi salaatu salaam wax jëf di nga jëf jëfu àjjana ba dara des woolu dul illaa zira ampa mu jëf jëfi safara dem fa vice versa kon moo tax mu ne yonent mi alayhi salaatu salaam ne ko bu leen ko wax ndax dañuy bàyyeeku Seydina Muaaz ibn Jabal nag xadiis bi da ko wax ba nga xam ne ci lay génne àddina ndax ragal xalaat li nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaatu wasalaam tëkku ci koo xam ne day nëbb xam-xam Allahu mu ne ci xadiis boo xam ne Seydina Abu Hurayra moo ko solo moo ko jële ci moom imaam at-Tirmidhi daal dina koy solo Eh, sanadam bu xasan la na ko noon imaam ibn Hibbaan yonent bi seydna abu hurayra mu ne qaala rasulullah ni'ma rajulu abu bakrin ni'ma rajulu umar ni'ma rajulu mu'aaz ibn jabal waaw akbar seydna abu hurayra mu ne yonent bi da alayhi salaatu wasalaam dégg na yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ni'ma rajulu eskay bi la góor abu bakrin di seydna abu bakr waaye ni'ma rajulu ëskey biléb góor omar di seydina omar mu ne ni'ma rajulu ëskey biléb góor Mu'aaz ibn Jabal di seydina Mu'aaz ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu wa arda moom la aleyhi salaatu wassalaam jàngaloon ci jege gu mu ko jege woon moom seydina Mu'aaz ibn Jabal xadiis boobu nga xam ne imaam Abu Daawud moo ko solo ak imaam An-Nasaa'i naka noonu imaam alxaakim di na koy solo daal di koy wéral imaam addahabi ànd ceeg moom muy xadiis bu ñu xam ci musalsal al musalsalu euh, euh, euh, bil mahabba mooy xam nga ci xam-xamu xadiis boroom xam-xam yi en général bari na ci ñoom ñoo xam ne booy jàng xadiis daa am xadiis yu ñu leen jëkk jàngal al musalsal bu bil awwaliya bi nga xam ne mooy musalsal mooy musalsalun qul ma ala wasfin ata mithlu ama wallahi am baanil fata kadaka qad xaddatanihi qaa'ima aw ba'da an xaddatani tabassama loolu gisoon nañ ko bu yàggu na waxoon nañ ko fi jàppatuma kii bi mais yàggatul kañ lañ ko fi doon wax musalsal mooy euh, ah fàttaliku naa ko walillahi alhamdu wal mooy bi ñuy gis tarkama Seydina Abdullah ibn Salam bi ñuy wax ne moom mooy musalsal boobu comme li imaam al-Hafiz ibn Raj ak imaam al-Hafiz ibn Hajar rahimahullah ne bii bokk na ci musalsal yi gën a wóor yi gën a wér yu existé mooy bi nga xam ne suuratu Saff bi Abdullah ibn Salam imaam al-Awza'i ainsi de noonu ba ni muy demee ba Seydina Abdullah ibn Salaam ku ci nekk naan man yonent bi alei salaam damaa jàngal saar bi ba mu jeex xatta xatamaha suratu saf voilà foofu lañ ko waxoon musalsal bon bu dul woon li ma ko teel a wax nii kononte kon duma ci jaar waaye comme ko wax na musalsal mooy ci gàttal li imaam al-Bayquni wax rahmatullah alayhi mooy euh, euh, chaîne chaîne bi chaîne bi chaîne oh, de transmission hadith bi càllale gi ku nekk ci kii bi dañuy am euh, loo xam ne ñoo koy bokk lool nag dafa nekk soit ci ay jëf comme koo xam ne euh, day jàng dalay jàngal hadith ba pare muuñ yow nga ne man sama sëriñ ba ma jàngalee hadith bi damaa muuñ dafa muuñ muuñ tamit ci ñu ngi koy jàngal ñooñu ainsi muy dem lool musalsal afaan yi jëf yi am na rek boo xam ne ci wax yi la comme inni ko mooy comme bii am na musalsal ak bil awwal ya ba ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samaa boobu la boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi en général di commencé di njëkk jàngal taalibe bi ñëw di jàng xadiis nga xam ne danga koy kii muy musalsal bil awwal ya léegi bii nag moom la ñuy tudde musalsalu bil al musalsalu bil mahabba bi nga xam ne ndax euh, ci riwaaya bi da ngay gis ku nekk danaan sa kii sa taalibe bi wala ki nga koy jàngal ne ko yaa fulaan yow diw inni uhibbuka man de dama laa sopp comme li yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ni muy dem ba ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ah Seydina Muaad radiyallahu anhu wax nañ lañu solooloon imaam Abu Daawuda ban ci imaam abu daawud as-sijistaan yi boroom sunan bi imaam an-nasaa'i ak imaam al-xaakim te wéral na ko te xadiis bi xadiis bu wér la seyna muaaz dañu jële ci moom mu ne laqiyani nabi mu ne man muaaz radiyallahu anhu yonent bi alayhi salaatu wa salaam dafa dajeek man fa qaala mu ne ma yaa muaaz inni la uhibbuka fillah allahu akbar nee na mu ne ma oh mu ne yaa Muaaz yow Muaaz inni man alayhi salaatu wassalaam la uhibbuka fillah waat naa ne dama laa sopp ci yàlla yooyu xam nga xam nga xam nga ku nekk moom man ngaa toog comme ni ñu waxoon bi ñuy def tarjuma Seydina <laughs> Ali ibn Abi Taalib radiyallahu am na yu naan <laughs> euh, wala lu ko jege waaw lu ko jege léegi mu mat un bi ñu doon def tarjuma Seydina Ali radiyallahu anhu waxoon nañ ne bi yonent bi alayhi salaatu wasallam ne suba Xaybar dinaa jox drapeau bi koo xam ne yàlla ak yonentam daf koo sopp dañ koo sopp moom mu sopp yàlla ak waxoon nañ ne benn eh, côté bi damaa sopp yàlla ak yonentam xam nga loolu lu rëy la sopp yàlla sopp yonent bi lu rëy la nee tricheur bu ne man nga faa jaar wax loolu mooy daawi yi rek di wootewu mais nag bi ëpp solo mooy yàlla ci boppam yonent ci maa lay saab ci boppam daal di lay sopp waaw akbar loolu nag la wax Seydina Mu'aaz ne ko yaa Mu'aaz yow Mu'aaz dajeeg moom yonent maa lay saab saab ne ko yow Mu'aaz inni man kat rasulullah alayhi salaatu wassalaam la uhibbuka wat naa ne dama laa sopp fillaahi ci yàlla non lii nag yàlla nañ ñoo ko am ko lii moom bi ma xoolee seetantal yëf yi daal xam naa ne bii moom moo ñuy arrangé bii daal mooy bi nga xam ne moom mooy mooy bi baax moo baax lool yonent bi alayhi salaatu wasallam bo boole na ci soppeem yi fillaahi dama laa sopp yow Mu'aaz fillah qultu Seydina Mu'aaz nee na ma ne wa ana wallahi ya rasulallah uhibbuka fillah te man yonent bi aleyhi salaatu wassalaam e, yow yonent bi yow ndaw yàlla li aleyhi salaatu wassalaam uhibbuka dama laa sopp fillaahi waat naa ne manit Muaz de sopp naa la yow yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci yàlla <laughs> gis nga lii xam nga gis non Seydina Muaaz boroom xam-xam gis nga yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxoon ku ko sopp moom ak noo man di même bu dee yéeféer nga sax dina la jariñ même bu dee yéeféer nga sopp yonent bi alayhi salaatu wassalaam amul kuy sopp yonent bi alayhi salaatu ba pare du la jariñ loolu moom amul mais nag dafa am sopp goo xam ne gi tax ñuy wax ndax am na ñoo xam ne ñoom dañ koo sopp rek ndax euh, jëf yi mu jëf walla moo tax ngay gis loolu lay gis ci yenn yéeféer yi ñoom dañuy bëgg yonent bi alayhi salaatu salaam teg ko ci kaw waaye koo xam ne meneur la voilà ndax fi mu jóge nii créer lu mel nii teg fi lu mel nii ba gars yi lu yàggul du dem ba Andalousie yooyu am na ñoo xam ne loolu da leen a fasciné lu ñuy julli de ak yooyu yooyu da leen a tax ñu bëgg ko ngir loolu mais loolu yi dina leen jariña dina leen jariñ même bu dee ne boobu boobu du du dëgg dëgg sopp ngi yàllay xaar yàlla moom ndax kooku ñi mel noonu ñoom ko wuñ que ni moom yonent la héros lañ ko jàppe rek comme héros yi mais nag quand def na lu ko quoi loo xam ne nag tax na man moom sopp naa ko ko wax même bu dee ne man je suis loin d'être musulman abadat ah waaye loolu yàlla na ma ci yàlla musal sax ci gaa yooyu ñuy wax lool la ma ci yàlla musal nekk musulman mais nag sopp naa ko googu taxul ñuy wax gi tax ñuy wax dëgg mooy nag nga sopp ko ngir yàlla te boo boo soppee ngir yàlla bu booba ngay ngay bu boobaa nag ngay doora nag nekk nag ci yoon bi naan in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhibbukumullah boobu la yàlla ci moo tax Seydina Muaz ne ko wax ko lim ko wax ne ko wa ana wallah te man wallahi maa ngi ci yàlla ya rasulallah wax ko li mu ko wax yi eh, ah uhibbuka sopp naa la man Mu'aaz fillaahi ci yàlla xam nga jullit moom saaba va avec sopp yonente mi alayhi salaatu wassalaam moom mooy sopp na ko si fi ñu baax na mais nag da nga koy roy bul wax sopp rek tey def lu contraire ak li mu bëgg ndax sopp googu ko